Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil xaamisi wa s-salaasiin baabu haqqi z-zawji alal mar'a kon insha allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci suñu jotaa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ buntub wala garabu numéro 34 fanweer ak ñeent doon wax ci ndénkaane bi lislaam yonent bi alayhi salaatu salaam sharia bi di dénkaane ci li nga xam ne mooy wàllu jigéen ñi soxna yi xadis biñ mujj woon a gis moo doon xadisu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma mu doon xadis numéro ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk muy deux cent quatre-vingt mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nee na nee na ad-dunya mataa wa xayru mataa ad-dunya al-mar'atu as-salihah tey nag kom ni ñu ko waxoon ñu war a ubbi bunt bu bees walla garab gu bees ci toolu nit ñu sell ñi ñu am ne Riyad as-Salihin <laughs> radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy garab wala bunt chapitre numéro trente-cinq fanweer ak juróom fanweer ak juróom mu ne baabu haqqi zawji ala mar'a buntu bi mu ngi koy tudde baabu buntu haqqi zawji aquy boroom kër gi ah ala al mar'a bi mu am ci soxnaam waaw waxuñ n'importe quel jigéen de du n'importe quel góor du nag mooy az-zawj voilà mooy jëkkër ji bi mu am ci soxnaam noonu la tudde lii àq yi am na yuñ ci gisoon ci suñu jotaay ci suñu bunt bii ñu génn fii nag daf koo consacré ci àq yi nga xam ne moom la ndaw si yoreel boroom këram walla nga ne boroom kër gi am ko ci kaw ndaw soxnaam ndax rëy gu mu rëy ak lu ko sharia yëkkati ak nu ko boroom bi tabaaraka wa taala màggale waaw te bañ a nekk loo xam ne lu ñuy fowe la lu jigéen ñiy fowe la teg ko rek ci ay liberté ak émancipation yooyu nga xam ne moom la kufaar yeeg noonu l'islam yi dugal ci seen bopp yi ñu jàpp ne diine daal diine góor ñi la yéen bu ngeen fi nekkee di topp charia yi yéen a ko tegg seen bopp waaw dañ leen di tooñ di fell seen aq lépp daal pour góor ñi la yéen amu ngeen dara wa kullu hadha qawlu kadhib waaw waaw waxu nar dëgg nga xam ne iblis moom moo leen di jaar foofu la ki taalibeem wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum shaytaani moo leen di taaralal li nga xam ne mooy seen jëf yi ñu nekk waaw ne ñoom mën nañoo jëf lu gën li yàlla àtte wala li yàlla àtte non c'est de l'inégalité totale wal iyaadu billah jubut jaarul yoon waaw loolu nag ba pare nag ni leen koy waxee nag du duñ leen ko waxe noonu wax leen ne li yàlla wàccal dañ naan góor ñi ñoo ko falsifié waaw di commencé di jam source yi nga xam ne fala texte yi jóge fala alquran jóge ci sunna la ñuy tàmbalee naan ah hadis yi wóoruñu waaye boo xamee yow di nga xam ne ñooñu hadis kese taxu leen a jóg ndax hadis ak alquran kenn mënu leen a taqale te ñu indi hadith yi nga xam ne alquran bi nga xam ne nee nañ moom moom moom moom la ñuy déglu ñooñu ci seen bopp ñu indi hadith yi kon nag ko hadith baaxul wal iyaazu billah alquran dañoo waroon a wax kon ñoo yem àtte foofu nag mooy objectifu iblis ak i taalibeem ci al munafiqun al kibaar ci zanadiqa yu rëy nga xam ne dañuy nekk ci biir l'islam ne ay jullit lañ di fi woote xam-xam di wax lu leen neex waaye comme que fekk jamono joo xam ne l'islam bi day néew doole ndax bada al islaamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fa tuuba lil ghuraba bada al islaamu naa nañ ko fan ye hadis yonente bi salaam mu l'islam bi de dafa tàmbali tumuranke waaye dina delluwaat ca tumuranke ja comme nam tàmbaloon fa tuuba ah texe fa baa garabu gu sell goo gële ñeel na lil ghuraba ñay texe ñay ñay ñay ñay ànd ak moom bu ëllëgee kon loolu day fekk jamono jooju waaye xam nga ne moo tax ñu ku nekk waaw surtout suñu jamono yii ku nekk di wax lu la neex waaye xam suñu réew yi nga xamante ne nii daraay sharia doxu fa waaye xam nga ne mos bu doon ne réewum sharia la comme ay arabia saoudia ay al Mauritania Mauritania fële ca ah, suñu mbokk Mourtaan xam nga ne yooyu wax yu mel noonu doo ko fa dégg doo gis gaay du ko wax ndax ka ko njëkk a wax jaasi l'islam dal na sa kaw ba keneen dootul xalaatati di wax njoom yu toll noonu waaye nag mu dee suñu façon réew yi moom sabar gu tas la waaw lamb ju tas la lu waaye wax kenn du la ci fekk lu dul daal yow ña ngay wax nekkuñ ñoo xamante ne nii daal ñoom lañ jàppe kilifa ci jamono jooju ci réew moomu la nga xam ne léeg-léeg sax di nga wax diine ju leer mais bu bu dee neexul ñu jàpp na ñoo fay kilifa ci wàllu diine wala jàpp nañ ne dugg nga leen ñu daal lay convoquer waaw <laughs> waaw loolu moom mooy affaire yi caaxaan dëgg façon réew yooyu ba pare nag li ci gën a garaaw mooy ba pare ñu jàpp ne ñoom fii mu ne kenn kenn ginu leen a jàpp ci sharia bi kenn ginu leen a nekk ay jullit yoo xam ne ñu ngi respecté li nga xam ne mooy àtte yàlla yi wal iyaadu billah loolu bu dul woru mooy la waaw te lii kese moo am suñum réew wal iyaadu billah kon baabu haqqi zawji ala al mar'a mu koy tàmbalee al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala comme na mu ko waxa woon ca introduction bi way way dem naa fàtte nga yooyu de ah waxoon na la ne wa al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimat <laughs> te damay ubbee buntu yi ci aslëf ci lenn ci alquran bu tedd bi ci ay aaya yoo xam ne yu kawe la yu tedd la yu noble comme ni nga xam ne bañ tàmbalee ba léegi l'imam dérogé ci loolee ba léegi noonu lay deme léegi fii mu tàmbale mu ne qaala allahu taala ndax garab gi tool bi ah lii la alquran ak sunna ñoo ko composé mustamilatun ala alqurani wa sunna mu ne qaala allahu taala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله fii la ca al-imaam yem an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon loolu la ca al-imaam daal di indi aay bi nag dina gudd nii na bul fàtte ne euh, aaya bi moo continuer mooy même aaya bi nga xam ne moom lañ doon gis ci bi ñuy gis ci wàllu euh, wahjuruhun nak ah fil madaaji'i aaya bii la ñii la commencé te waxoon nañ la ko ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'i bimaa faddala allahu ba'dahum 'alaa ba'd bima faddala allahu baadahum ala baadin wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qaanitatun xaafidatun lilgaybi bima xafida allah wallati taxaafuuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kaana aliyan kabira aaya bi lépp lii la al imam nag la la jiitu walaati la to ci topp walaati taxaafuuna nushuzahunna beneen wàllu laaya bi loolu gisoon nañ ko ci jotaay yi ñu génn ci buntu bii ñu génn fii nag muy wax ci àq yi euh, euh, jëkkër ji am ci soxnaam mu indi aaya bi kon suñu borom tabaraka wa taala mu ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa mu ne ar-rijaalu góor ñi jëkkër yi qawwaamuuna ñooy aji taxawaa koon ala an-nisaa ci seen soxna yi ci jigéen ñi lu ko waral bima faddala allah lool nag ci sababu li nga xam ne moom la borom bi gënalee ba'dahum lenn ci ñoom muy jëkkër yi ala ba'din ci soxna yi wa bima ak li nga xamante ne nii anfaqu moom lañuy ñuy ñoom jëkkër yi min amwalihim ñoom ñoo am euh, obligation dépenser ci seen soxna yi comme li ñu ko gisoon ci hadith ñu génnoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne fa xaatu jigéen nag ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi mooy qaanitaatun dañuy topp di dégg tey topp borom bi waa di topp seen boroom kër ci loo xam ne neex na yàlla haafizaatun ba pare di wattu lil ghaybi la nga xamante ne ca kumpa nga xam ne bu fi seen jëkkër newul ñu wattul leen seen bopp wa euh, ci euh, ba kenn du am accès ci ñoom ci benn façon bànneex waaye ci seeni alal ak seen der comme ni nga xam ne moom lañ gisoon xadiis bi nga xam ne moom lañ mujj woon eh, ci xadiis bi ñu génn te ñu gisoon eh, xadiis Seydina Sunanun Nasaa'i bi bu Seydina Abu Hurayra eh, bi ñu yaaraajee yonent bari saat saam ban jigéen moo gën moo nag ki nga xam ne tasurruhu ida nazar yaa ngi koy fàttala ko fay aywa loolu la xaafizaatun lil ghaybi bi ma Allah li nga xam ne moom la boroom bi daal di wattu nga xam ne mooy lan bu ngeen defee lii borom bi am na loo xam ne teg na ko seen jëkkër yi ku baa ku ku respecté yi ci kaw noonu ci la jëkkër ji nag dépense yeeg yooyu yëpp ak yim la war lool war lool la mais bu dee jëkkër soxna la soo xam ne euh, bu jëkkër ji waxee comme ni ñu waxoon du ko faale bu ko digalee yoonam new ci mu mel ni miir bi lay waxal waaw fu mu bëgg a dem yoonam new ci jëkkër ji d'accord ci ñàkk ko cee d'accord ñoo xam ñoo yem waaw lu ko jëkkër ji laaj mu ne maa bañ yoo xam ne da koo war a def kooku moom ba pare di lu ci kawam kooku warul ci jëkkër ji muy dépenser ci moom ku mel noonu mënu taxaw daan pourquoi sama jëkkër lu dépenser ñëw ci qaadi bi bu xa ñëwee ci qaadi bi juge bu l'islam bi day remet danaan ko yow euh, nu mu fa demee day enquête est-ce que yow li nga ko war lool taxaw nga ci est-ce que nekkoo kuy féttéerlu am nusuuz newoo ci bu ko leeree ne loolu la danaan ko nag yow yaa war a def li nga war a def d'abord ndax bu boobaa waratul ci jëkkër ji mën a dundal ak solo la ah non non non lan nga fi nekk ci kër gi mel ni ko nekk xanaa hôtel sax bi nga am loo fi war lool di nga am loo fi bàyyi ngir ñu mën laa entretenir di la teg di la euh, changer say drap boo génnee defaraatal la néeg bi mooy da ngaa fay mais yow doo fi def dara luñ la wax nga bañ. waaw buñ nee la kii nga naa waaw xanaa añ amu fi nga ne ah dama laa gën a xam niñ koy defare waañ waa ngoog ceeb baa ngoog diwlin jaa ngoog waaw eh, waaw nga jekk rek ñëw fekkoo ko woote di tomber répondeur nga jot ko laaj ko mais foo dem mu ne dama dox samay soxla fan mu ne non loolu ko wu la man heure ma neexee laa génn kooku moom jëkkër gi amul droit ama waratul ci moom mu koy dépenser benn dërëm waaw benn dërëm mu ngi noonu te yooyu tamit am na benn affaire boo xam ne ala loolu mooy maanute maanute ak l'islam waaw maanute ak l'islam waxoon naa la bi ñuy jeexal buntu bee bi ñuy wax ci ba bunt ba sax mooy hadith bi ñu gisoon euh, jataay bii ñu génn bi ko jiitu woon ah kene boo bëggee euh, mbir yi neex nag xamal ne mbir yi bu ko teg ci devoir ak droit bu ngeen duggee ci yooyu sëy bi day gaaw a tas yéen daal fi ngeen ko war a teg te aaya boobu man xaw ma lu tax ñëwuloon sama xel borom bi nga xam ne nee na moo def na ko baynakum mawaddatan wa rahma voilà mooy ak cofeel ak yërmande gi dox seen diggante lool mooy mëtëru sëy waaw ku nekk di bàyyi yoo xamante ne say àq la sa nga bàyyi ko keneen waaw garaawul même bu ko matalul nga mel ni gisoo ko. parce que cofeel gi yërmande gi ñu ko dencal nga xam ne day tax nga mën a supporter loo xam ne ay montagne du ko mën a supporter alors que boo ko tegoon ci droit devoir droit devoir droit devoir mooy du yàgg fan tasharoo ñu daal di tasaaroo kon nag mu ngi noonu euh, léegi kon lii la aay bi wax ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa mooy góor ñi ñooy taxawaakoon ci jigéen ñi loolu mooy lan mooy ne euh, góor ñi la war ah ci aar seen soxna ñoom la war ñu leen di yéwénal seeni mbir ak di toppatoo seeni mbir ak di leen teg ci condition yu baax yoo xamante ne nii yu décent la yu desant la ak li nga xam ne moom lay dundee li muy sol lépp loolu góor ci la war mu taxawu ko ak condition kër gi ni mu war a neexee ni mu war a demee ci ñoom la ñoom la ko boroom bi gàll gàll ko góor jigéen ñi de waaw déedéet waaw moo tax boo ko xoolee noonu di nga xam ne boo ko xamee di nga xam ne mbir mi tekkiwul ay maay takk ceinture fii voilà maa fi yor autorité te yow dafoo fi dara luy wane autorité nga waaw lu dul rek xuural baat ak ay jaay voilà comme que waa ji il est mal dans sa peau sa sa jëkkër la waaw pour moom il faut saa su muy wane ay luy wane ne moom mooy kilifa quoi waaw alors que loolu euh, day wane ak wàccam mooy ki nga xam ne mooy taxawaakoon ci mbiru soxna yi waaw waaye it di leen jubbanti di leen yar di leen xamal bu ñu loo xam ne xamuñu ko lépp loo xamante ne mooy yëwénal seen diggante ak seen borom seen diggante ak seen alaaxira ak seen mbiru àddina waaw loolu góor gee ki supervisé li nga xam ne mooy soxnaam loolu ki nar a def yooyu yëpp xoolal émission yëpp bu ci naree nekk mais kooku vraiment mooy mindaan mi <laughs> waaw moo tax moom la boroom moom la euh, l'islam def moom mooy xëy dem uti waaw femme bi wax naa la waru ko benn yoon muy dem di uti di indi déedéet yow la war nga koy dundal yow yaay xëy di dem mu naaj ngay dem mu sedd ngay dem ah nga nga nga nga waaye jóg dem ndax il faut nga am loo dugal ci kër gi waaw yow kay ko kay mooy min bi femme bi moom toog di xaar yooyu ñëw waaye def nag li ko war moom ci biir kër gi yi nga xam ne moom la waral lool boroom këram voilà kooku surga yi voilà loolu mooy kii bi xawwaamuuna mooy surga yi <laughs> ala nisa góor ñi ñooy surgaay soxna yi <laughs> moo tax Euh, dafa am ay sociétés yoo xam ne c'est des sociétés yoo xam ne daa bari ay macho <laughs> daa bari macho mooy façon góor yooyu nga xam ne ñoom fu ñoom fu ñu fekk jigéen pour ñoom dañ koo war a wàccee walla jigéen du dara ak waxi caaxaan yi ñuy wax naan jigéen ah, ni xel mi sëgge noonu la ni ween yi sëgge noonu la xel mi sëgge loolu wax ju ñaaw la te waxu du du waxu dëgg voilà loolu moom du waxu dëgg voilà <laughs> loolu du waxu dëgg waaw nga gis ñeneen ñoom di ci génne ay hadith yoo xamante ne baatil la neen la yonent bi alay saa saa masula wax lool waaw ay shaawiruhunna wa xaalifuhunna waaw jigéen ñi moom dee leen discuter ñoom di waxtaan ak ñoom waaye buñ leen waxee idée def leen le contraire wallahi ma qaala hada rasulullah yonent bi alay saa saa masula wax wax jooju wax ju grave noonu waaw taw bañ ko <laughs> xaw luñ doon wax ci siira bi boo boo gisoon affaire boobu ah. en plus xoola keroog bi mu xam ne ci la dem sulhul Hudaybiya waaw ne gaa yi ànd ak sayyidatu Ummu Salama la àndaloon soxnaam bi bés boobu radiyallahu anha bi nga xam ne ci la ne eh, boro eh, jullit ñi waa léegi comme que ñëw nañ ba fii waa Quraysh nee na duñ fi dugg bañ nañu duñ fi dugg léegi ni ñuy def watu leen eh, mooy ñu def ko umra mais te gisuñ kaaba gi fii lañuy ñuy yem waaw ngeen rendi li ñi kuy loj li muy def lim kii après ñu dellu gaa mu ne watu leen gaa yi mu génn wax yoneen saxaaba yi ñëpp toog rek mu dugg wax ak sayyidatu Ummu Salama laaj ko xalaatam lan la xalaat ci mbir mi waaw mu laaj sayyidatu Ummu Salama ci loolu xalaatam mu ne ko boo yow daal lenn la waaw gis nga boo génnee bul wax ak ñoom kenn génnal nga woo ki lay wat mu mu wat la waaw boo ko defee di nga gis ne ñoom dinañ la toog yonent way sa saam li ko sayyidatu Ummu Salama wax la def mu génn woo ki koy wat mu wat ko saxaaba yi ku nekk di woo sa moroom watal watal watal watal loolu kooku dina wax ne xaal shaawiruhunna laaj leen seen xalaat wa xaalifuhunna waaye xalaat bu ñu leen jox rek def leen la nga xam ne mooy contraire ba loolu lépp xam nga lan la du dara lu lay wane société boobu ne ñu mel te gis nga suñu société wolof société wolof seetal bu baax daanaka jigéen du fa tus waaw du fa tus waaw ñoom daal daa mel ni benn euh, jëfandikukaay la bu ñuy jëfandikoo comme ci matériel yi la bokk boo xam ne dangay ngay jëfandikoo ba neex la nga sànni ko ci sànni bu gën a ñaaw wal iyaadu billah seetlu rek lii lii mooy lii law suñu réew waxuma ne koo gis ku ne noonu la mel non mais lii dafaa bari waaw ñoom jàpp nañ ne rien sax ñuy waxtaan wala wax leen voilà ndaw si am benn jigéen boo xam ne mu nga fa gis ne moom gisewu ko noonu rien que moom mu ne mbir mi gisewu ko nii pour ñoom jàpp nañ ne fii mais mais kii mooy kan kii kenn yaru ko ah, alors que yar nañu ko yar nañu ko lu tax waru wax daa war a wax kay way bu gisee ne yéen li ngeen wax wuute naa am kese lan ngeen yoo xamante ni benn benn considération ñoom daal lenn la bés bu dee ne am nañ lu ñu bëgg ci ndaw si rafet na taaru na bëgg nañ koo denc bëgg nañ lii lu ne mën nañu koo def ngir am ko waaye bés ba ñu xamee la mu woon doo lañ ko commencé comme wàcc wu ñuy yàbbi waat wal iyaazu billah benn considération moo tax yenn sëy yi da ngay gis yi mais vraiment yow da am da am sax kersa ba nga xamee situation boobu quoi waaw da am kersa yow ba nga xamee situation boo xam ne yow daanaka mënoo ci dara mais nag li naqari xol mooy lii la c'est ça te loolu du benn du wax naa la c'est la grande majorité nii la deme waaw femme bi daal boole wuñ ko ci dara kenn du waxtaan ak moom wa shawirhum fil amr musaawara sax amul déedéet li yonent ay saa saam def noonu ñëw wax saaba yi kii mu dem waxtaan ceeg soxnaam di ut solution ngir moom lan la koy xelal mais ñun bokkuñu ci ba pare dañuy ñëw rek di yëgle noonu quoi léeg-léeg sax duñu yëgle ah mais xanaa nit mais boo at boo nekkee nit ngeen di dund ngeen am doom xool imaginer ki nga xam ne daa ndaw si daa am doom ngeen am ak moom doom mu ñëw ba doom ja màgg ñu war koo may sëy yaakaar nga ne bokk na ci nite jëkkër ji ñëw rek gis benn xaritam walla benn kiiwam boo xam ne femme bi sax à peine la ko xam ne xamu ko bu baax mu ñëw rek xëy benn jour na ko waa samedi bii di ñëw de euh, laay maye ngóone euh, ngóone mooy doom ji jigéen mu ne ah nijaay koo koy may mu ne diw ba pare jël course gi dem waaxu dem yoonam waaw noonu noonu femme bi ne fa nag moom boppam tëju comment il va elle va faire premièrement doom ji bàyyi ji waxu ko dara te bés day bàyyi ba ne ginnaaw suba la mu woo ko waaw toog woowal ma ngoone mu ñëw yaay ji dem woo ko mu ñëw waaw ah peut du wax ak moom sax wala dos ko xool waaw xam nga ngaa toll ci seyta gis naa ko baax koo xam ne samedi bii li ñëw mu ne bàyyi ban samedi rien bu laajee bàyyi ban samedi rek mu ah way ak yu mel noonu ngaa war a lu ñu wax noonu la waaw mais <laughs> mais nekk loo xamante ne nii mais da nga daan mais lii ay cauchemar la quoi ay xanaa lii ay cauchemar mais du ay cauchemar mais c'est comme ça que ça se passe nii lay passer ba pare nag ci kaw loolu ñu ne ko samedi bii mu kañ samedi ban ginnaaw suba. te bu ma la mayee rek nag noonu lañ lay yebe nga sëyi ci saase dem dem ci sa borom kër xoolal choc boobu ñoom ñoom ñoom yoon koo xam ne moom sax xamu ko xamu ci moom dara waaw dara dara dara dara dara léegi nag bu yoree ay jooy yum yor mooy bënn ay bëtam di jooy moom ndaw si waaye baay ji moom décidé na il a décidé moo fi kilifa to bu waxee jeex na léegi maire bee fay nekk moom di recoller ak tamit di ko dalal ak ah waaw sa baay de lii la wax man mii barki démb la ma ko wax wala démb tay ci suba la ma ko wax waaw ah waaye mooy kilifa nit dangay ngay déggal sa kilifa maa ne loolu lépp waxi caaxaan la maire yooyu dañ leen cee dugal ci engrenage boo xamante ne du daraay diine ba pare bëgg laa gëmloo ne lii nag mooy l'islam <laughs> wala yaazu billah loolu la nekk l'islam kooku nga foog ne ñooy am nañ benn yërmande ak benn nit buy taxawaalu seen xol mais amul lu taxawaalu seen xol te seetal rek suñu société bi daanaka yow ñam ñoo du ñam ñoo melul nii ngay compter ah waaw ah xanaa ba mu def ñi nga xam ne seen seen ah femme bee leen dominé ñooñ kese ñoo ci te ñooñu c'est ça ah li leen femme bi seen soxna yi <laughs> takk ci lafu sër looloo tax de sinon ñoo gëlee yem. waaw dañoo dajee nag soxna soo xam ne moom ah, c'est une héroïne te kenn du ko kiiwe noonu mais budul lay demee wal iyaazu billah en général